أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين asalaamu aleykum mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baal àq di leen baal àq ni ko mu assasatul wafa'i bi xuquqal iman di def ak yéen di koor gi tàmbalee ba tey jii di fukkeel fan ak ñeent ñëwaat nañ rek ngir fas yéene ànd ak yéen dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun ngir teeru koor yi lépp rek ngir yokkante jariñante ci jëm ci diine ak ci ni ñu ko baaxoo defee bala ñoo jox sëriñ bi nga xamante ne moom lañ dalal ci jotaay bi tey kàddu gi dañuy tënk ak rek ci ay jaar-jaaram ci wàll yi nga xamante ne ci lañ yëngatu muy jàng ak jàngale ki ñuy dalal tey mooy sëriñ Abdul Ahad Lo bu sëriñ Mouhamad Lo bu sëriñ Maxtar Binta Lo kon mën nañoo wax ne moom ci jataay bii la bokk mën nañoo wax ne ci béréb bii la bokk ñu koy woote nit ci la juddu ci la yaru ci la màgg moom rek la xam sëriñ Abdou Lahad Lo mi ngi jànge alxuraanul karim ci dëkk bu ñuy wax tawféex ci ku ñuy wax sëriñ Mbay jàng mooy ki nga xamante ne moo ko jàngal alxuraanul karim ginnaaw bi mu jàngee alxuraan bu noppi mi ngi tàmbalee jàngum xam-xamam ci ku ñuy wax sëriñ Mahmoudan Lo foofu ci Touba kon foofu la tàmbalee am jàngum xam-xamam ginnaaw ba mu ko jàngee aslëf la fa bawoo ci atum 1984 dem Louga dugg fa ci jenn daara bi ñuy wax mënaam guddaal ci diggante 84 ba 92 ci daara jooju la ko nekk ginnaaw bi la ko yàlla baaxee mu at ni ci concours ñi nga xamante ne dañ leen jël ngir ñu war a jàngale ci école gouvernement bi mu ci jàngalee ak biir ci atum 1994 da ko yàlla baaxee mu dem Arabie saoudite ci université bu ñuy wax Umul Qura ci Makkatul Mukarrama foofee diggante 94 ba 99 foofu la ko rek ba am fa licence ci benn fac ci faculté maanaam kulleetul luga luga al arabia ci la amee licence mu spécialisé ci wàllu balaaxa ak naql ginnaaw ba la ñu bisiwaat fii Sénégal tàmbaliwaat rek bi yëngatu ci njàngale moomu nga xamante ne bi mu fi jógee ci la nekkoon waaye ñu affecté ko ci benn lycée bu nekk euh, Parcelles Assainies mu fay jàngale waaye ci biir loolu tamit muy continuer ci gëstu yooyu rek ba yàlla baax ko mu at mi ci concours bi nga xamante ne ci li ñuy jële inspecteurs yi yàlla baax ko mu at mi ci concours boobu dugg école normale supérieure de formation ginnaaw bu mu génnee lañ ko affecté ci inspection bu Kaffrine mu nekk fa inspecteur de l'enseignement en langue ab diir ñu jëlee ko foofa andi ci inspection bu nekk Thiès mu continuer su paree tamit ci wàllu boobu rek di nekk foofu inspecteur de l'enseignement en ci biir Thiès ba jamono ji ñuy wax ak foofu la nekk di fa liggéey waaye nag yemul ci loolu jataay yu nit nit bari na lu mu koy fréquenté naka noonu tamit lépp loo xamante ne luy tasaare yoonu Seydou Xadim la ak lu koy xamle ak lu koy leeral dana ci faral di kon su may tënk ay jaar-jaaram ci gàttal kooku mooy ki nga xam ne moom la ñu dalal tey jii nii mu fas yéenee waxtaan ak ñun ci tomb bu am solo tomb bu am solo ci diggante jullit ñi muy diggante nit ak kamu dëkkaloo ak kam diggante nit ak dëkkaloo naka la ko sharia gisee ak ñun naka lañ koy dundee xamaa ne mooy tënk ni nga xamante ne noonu la waxtaan wi demee danañu xamal ci njàngeen lan mooy dëkkaale maanaam dëkkadoo mooy lan ak yan limite la am la dëkkandoo am ñaareelu ak nit danañu xamal wàccuwaayu dëkkandoo ci lislaam dëkkaale ban wàccuwaay la ko lislaam jox ñetteelu ak nit danañu xamal yan étape la dëkkandoo am ñeenteelal bi dañu xamal àq yi nga xamante ne ki nga dëkkal àq yi nga xamante ne moom la ko sharia jox juróomeel ba danañu xamal rafetal jëm ci sëb ci jamono ji nga xamante ne moom la ñu naka lañ koy def juróom benn tomb bi dana ci danañ ci xamal ana yan gàllankoor lañ mooy moo nekk ci suñu kanam ba am na ñoo xamante ne rafetal bi nga xamante ne moo war dox seen diggante ak ki ñu dëkkal rafetal boobu mënut a am juróom-ñaari tomb bi te mooy bi ci mujj danañu andil ay yoon yoo xamante ne xaj na buñ ci jaaree dana tax ñu mën a rafetal jëme ci suñu dëkkaay kon waxtaan bi noonu la noonu lay tëddee insha allah mu nekk lu ama am solo nekk loo xamante ne képp ku di jullit war ngaa yëpp woo xam ko ndax bu ëllëgee faw dañu koy laaj kon ñu fàttali mbooloo mi rek ne insha allah lii nga xamante ne moom lay waxtaane ku ci laaj bu ci bi jeexee li sa xam naa bu fekkente ne waxtu may nañu ko bala ñuy laaj yi nga xamante ne moo fi ñëwoon ci aju ci wàllu fiq ñi nga xamante ne ñoo méngoo tontu laaj bis la leen dalal incha allah su defee ñu tontu laaj yi nga xamante ne moo ci wàllu ñu fàttali mbooloo bi rek ne suba incha allah sëriñ Gana Messere moom la ñu fas yéene dalal ci jotaay bi mu fas yéene ànd ñun xamal ñu góor yàlla yi nga xamante ne ñoo àndoon Seexul Xadiim ñooñu ñooy ñan ak naka lañ nekk wala moom kooku mooy loolu la ñu fas yéene waxtaanal suba incha allah muy sëriñ Gana Messere ñu fàttali mbooloo bi rek ne. képp koo xamante ni yittewoo nga euh, seede yi nga xamante ni moo aju ci waxtaan yépp moo xam lu jëm ci wàllu vidéo la wala wala wala audio la soo jokkoog ñi nga xamante ni ñoo wàllu technique bi seede yépp jàpp ne la kon ku yittewoo rek boo jokkoog ñoom insha allah loolu dana jàpp kon dañuy jox kàddu bi sëñ Abdul Ahad Lo di ñaan yàlla defal ko tawfiq te defal ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu nuyoo bu sell nuyoo bu nu tibbee suñu xol jebe ko kenn ku nekk ci ci turam ak di leen ziyaara ziyaara bu ànd ak mbégte ak ndokkeel ak maxsawu coono ndax xam nañ li ngeen di daj ci amal jataay bi ci ay coono ñu jiital ci nuyoo boobu nag mbooloo mi nga xam ne ñoom la yàlla baaxe ba ñuy taxawee liggéey bu am solo bi jataay ji nga xam ne leen ci fàttali compte dañ ci fàttaleen ne suñu mbiri diine ak suñu mbiri àddina kon ñooñu amee nañ leen cant bu rëy ngir xam nañ ni yéen ñu jàmm wala yéen tuyaaba moo tax ñu boole ci liggéey bu mag bi xam nañ li fi nekk ñu sawar lool nag ci bokk ci liggéey bi ndax suñ mbokk mi sëñ Modou Kara yi junj na ko sànq da ñu cee boole waaye daal kon ñu bokk ci ngir nag boo ca bokkee ñu boole la ca day gën a neexale xam nañ ne bu ñu toogee fii ci Daaru Muxti wala Daaru Muxti ci dëkk bi nga xam ne Cheikh Ibrahim moo ko sanc ci ndigalu Cheikh Mahdi radiyallahu anhuma dinañ yëg yu baree baree baree bare rawatina buñ fiy taxawee liggéey boo xam ne dafay jëm ci wàllu fàttalikonte ci wàllu xam-xam wala fàttalante ci wàllu xam-xam ndax xam nañ ni ku xam fi nu bokk nun da nga xam ne buñ dee yëngutu ci bii yaakaar nañ ne luñ ci luñ ci rotal rek balluwaay ba fii la loola ñun xam nañ bu baax a baax yaakaar naa bu leen neexoon tey ngeen loo wax ci lu baax lu mu mën a baax lu mu mën a rafet rek dañ naan rek haadihi bidaatuna ruddat ilayna xam nañ càllale gi ñu jokkale waa daal moo bu baax a baax loolu nag moo tax ci jataay bi buñ toogee fii dinañ fàttaliku jëmm ju sell ji nga xam ne moo dëkk fii nga xam ne daanaka mën nañ ne moo saytu al jaamia al islamia al ula fil Mouridiyya première université islamiste ci Mouridiyya maam Thierno Birahim kon buñ toogee fii danañ ko ñaan dinañ ñaan yàlla yàlla yokkal ko ay maqaamam yàlla taas ñu ci barkeel te ndono lii ñu jéem a saytu bi ko jéem a sàmm yàlla saxal ko ba njaboot bi yàgg koo taxee ñu yàgg ci dajee mel nii ci ay at yu bare bare bare te lépp di jëm ci loo xam ne dafay liggéeyal islam di liggéeyal yoonu Sëriñ Tuubaa yi comme ñi nga xam ne lañ lu na du laaj muy dem ci tomb yi nga xam ne moom lañuy ñu war a waxtaane comme ni ko sëñ bi waxe sànq li war a waxtaane mooy xuququl jaari bayna shar'i wal waaqi maanaam àq yi dëkkandoo ni ko lislaam tërale ak ñun ci aada ni koy dundee ah, ngir tàmbali waxtaan woowu nag ah, danañ junj ci tàmbali bi ne nit suñ borom daf koo bind te bind bi mu ko bind mu xërtal ko ci ci lu koy jaxasoo ay lu koy taxal jaxasoo ay moroomi nitam jaxasoo boobu suñ borom daf koo awale ci ay diggante yu baree bare am na ci diggante yooyu loo xam ne la ko lal mooy mbokk am ci loo xam ne la ko lal mooy bokk pas-pas wala nekk ay xarit wala bokk di liggéey waaye am na ci diggante boo xam ne nag mooy diggante nit ak ka mu dëkkal te suñ borom dal ci seen diggante ay xaq yi saytu ko rafetal ko dina leen indil jàmm waaye tàggane ko doyadal ko fitna rek la leen di andil te fitna ay la te ay bi yam ci boppa borom wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasatan diggante boobu ñu wax léegi nag dafay diggante bu ñor lislaam diggante la bu ñor lislaam ngir bàyyi xel bu lislaam bàyyi xel ne rafetaayu diggante boobu am na lu bare bare bare lu muy defar lu muy def ci nit am na lu bare bare lu mu koy defaral waaye sàggane diggante boobu am na lu bari lu muy yàq ci doomu aadama waaye am na lu bari lu mu koy yàqal ndax xam ngeen ne bokk na ci li xam ne mooy suuxat jikkoo doomu aadama di suuxat ab yaram di ñaari mbir yoo xam ne mooy ñiy saytu wàllu xelum doomu aadama ak yaram dañ ko bàyyi ñaari mbir yooyu mooy alwirasa wal bia alwiraasa di taadir islaami mooy alfitra mooy bind bu sell bi nga xam ne suñu borom daf ko bind nit ba buy judd euh, day àndaale bind bu set wecc boo xam ne dara day nuru day nuru ndab set loolu mooy alwiraasa mooy melokaan yu sell yi nga xam ne doomu aadama daf ko judduwaale loolu mën na mën naa suuxat lu bare bare bare bare ci jikkoy doomu aadama waaye leneen li mooy albia mooy li wër doomu aadama ñu koy tuddee environnement doomu aadama bu juddoo mi ngi wàcc ci benn environnement ba ko gën a jege mooy ab ak njabootam ay waajuram ay mbokkam ay magam ak i waaye bu génnee environnement boobu environnement boobu la ca mooy ay dëkkandoo kon xam ngeen ni dëkkandoo dafa bokk ci pàq boobu ndax buñ ne al wirasa wal bia al muy environnement boobu ci milieu euh, lépp lu muy am ci lu baax wala lu rafet dafay jeexital ci jikko doomu day nagamal jikkoom day xajamal Euh, ab yaram moo tax lislaam bàyyi xel lool diggante boobu ndax xam ne euh, mën naa defar lu bari waaye mën naa yàq lu bari bari bu ñu xoolee ci wàllu dëkkandoo ba tey ci beneen wàll danañ gis ne nit ki nga xam ne moom lañ sant mu rafetal jëme ci ay dëkkandoo muy jullit bi dafa am ñaari mbir yu ko def mbir mu jëkk mi mooy l'islam bi nga xam ne moo ko xàllal aw yoon di ko wommat jëme ci li war a am maa yajib an yakun li war a am li war a nekk ci rafetal jëme ci ay dëkkandoo beneen birit bi ko mooy alwaaxe mooy aada bi nga xam ne dafa topp ci ginnaawam di ko xëcc di ko gàllankoor di ko galgal jëme ko ci li fi nekk kon nit ñaari quwa yooyu ñoo ko fekk mooy al al al misaal wal waaqi misaal mooy li war a nekk al waaqi mooy li fi nekk diggante boobu nag ñu baree bari ci lañ tàggat bi lañ tàggat tamit mooy li war a nekk ak li fi nekk maanaam tënku ci santaane lislaam yi wala tënku ci aar foofu la ñu baree bari tàggat tag googu nag jur ay tolof tolof yu bare bare lu mel ne ab asma muy crise boo xam ne dafa am ci diggante dëkkandoo yi tey xam ne bokk na ci liñ li koy firndeel rek ay ñoor wànde yi am seen diggante wala ak xiiroo ak ŋaayoo ak xuloo ba léeg-léeg sax ci ëtti attekaay yi wala sikki seen alaxaat yi nga xamante ne la ci sànn mooy rafetal loolu nag bu amee moo tax mbokk yi buñ tànnee thème bu mel ne fa bokkul jaar day na sariya wala waaye dañuy jàpp ne eh, loolu lu am solo la kon loolu ngir jàngat ko sëñ Modou Kara jaar na ci tomb yi nga xam ne ci leen war a jaar eh, bi mu ci njëkk tudd mooy taarixul jaar dëkkandoo mooy ndax mbir bala nga koo jox gëddaam jox ko képp koo jege ci wàllu dëkkuwaay mu féete la ndeyjoor wala càmmoñ wala penk wala sow am na borom xam yoo xam ne nee nañ ba mu mat ñeent fukki kër ci wàllu rek xam nga loolu kon lu na ci borom xam-xam yi jàpp ne loolu ci say dëkkandoo lañ bokk boo defoon ci wàllu càmmoñ bi ak ci wàllu soow ak ci wàllu penk lan ñooñu la cee defoon nga xam ne daanaka ñooñu ci seen giseen nit ku nekk lu mu néew ne war ngaa tey ko téeméeri kër ak juróom benn kër yoo xam ne ñëpp ay dëkkandoo la leen jàpp loolu euh, am na ñu gisee noonu euh, ñooñu taxoog yow kër nag nuñ mën a mel rek tey dëkkandoo bu ñu baaxee dëkkandoo bu ñu meloon safaan ba tey dëkkandoo lañ bu ñu la amalee njariñ tey dëkkandoo lañ lay lor tey dëkkandoo lañ bu ngeen bokkee tariqa tey dëkkandoo lañ bu ngeen bokkul tariqa tey dëkkandoo lañ bu ngeen bokkee diine tey dëkkandoo lañ bu ngeen bokkul diine tey dëkkandoo lañ bu ngeen bu ñuy xuloo wala ñu lay lalal ay taxal sa buntu kër ay dëkkandoo lañ kon nuñ mën a rek ñooñu ñooy tey dëkkandoo dëgg la liy cosaan ci dëkkandoo it mooy dend ay kër kon liy cosaan ci dëkkandoo mooy dend ay kër waaye dëkkandoo ku ne xam na ne weesu na dend ay kër am na yeneen xeet dëkkandoo yu am nit mën ngeen a dend kër waaye mën ngeen dend ay tool mën ngeen a dend barabu liggéey mën ngeen bokk benn barabu liggéey man ngeen a bokk am réew man ngeen a ay réew mën naa am sax dëkkandoo mën na dem ba ci diggante kuréel yi mboolooy diine yoo xam ne dañoo bokk di dund ci benn gox ñooñu ay dëkkandoo rek ba ci xeet ay xeet yu bare bare yu bokk di dëkk di dund ci benn réew ay dëkkandoo lañ ay diine yu bare bare yu dëkkandoo ci benn réew ay dëkkandoo kon dëkkandoo gis ngeen li mu yaatoo ñooñu ñëpp nag la ca lislam santaan loolu mooy rafetal kenn ku nekk ci ñooñu kon ak bu rëy rëy moo dox ci diggante ñoom moo xam nag day bokk lañ wala da ngeen a bokk xeet wala da ngeen a bokk diine wala da bokk waaru wala jikkoom dafa méngoo ko jikko lu ci mën a am ay dëkkandoo lañ boo loolu amee sant yàlla waaye bu amut it ay dëkkandoo lañ la ci lislaam santaane rek mooy li nga xam ne moom la ñu def kon kenn ku nekk ci ñooñu buñ ko bëggee jox cër bi mu yelloo ci lislaam faaw ñu jox ko ak di ko lislaam jox mooy wàccuwaayu dëkkandoo ci mbir mu ne buñ bëggee am wàccuwaay wi am ci lislaam ak cër bi ko lislaam sedd ak barab bi mu ko teg fi ñu koy sayta mooy dañuy xool alquran xool sunna xool njàngale mag ñu baax dëkkandoo nag buñ ko nattoon ci nattuwaay dañuy gis na suñ borom fàttewu lu mu fonk la lu mu jox cër la lu mu réel la bokk na ci liy leeral loolu buñ demee ci alquran karim dañuy gis ne suñ borom fa teg dëkkandoo ma ngi ko jël teg ko ca wetu li ko gënal ci mbir yi li gënal suñu borom ci mbir yi mooy wéeral ko muy tawxiid ak lan ak jaamu ko muy al ibaada buñ jàngee aaya bi suñu borom di wax wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jaari dil qurba wal jaari junubi was sahibi bil janbi wa bin sabil ila axir al aaya bi suñ borom diglee ñu jaamu bañ koo bokkaale dara rafetal jëme ci suñuy waajur ak suñuy jegeñaay ak miskin yeeg ñu néew doole fi suñuy fi ñu dund lam teg mooy ñu rafetal nag jëm ci suñu dëkkandoo kon ginnaaw bu ñu jaamoo suñu borom jox ko ci ram ginnaaw bu ñu toppee suñuy wayjur jox suñu bopp la fa mooy rafetal jëme ci suñuy dëkkandoo loolu kat dañu lislaam sant kon boo joxee loolu ba noppi ki gën a yeey ci sa njekk ak sa teraanga mooy ci dëkk kon gis nañ ne teg gi ñu teg dëkkandoo ci wetu taw ci ci wetu jaamu yàlla lu rëy rëy rëy lay wuntu bu rëy rëy rëy day firi xam nga tawxiid wàccuwaay yu am ci lislaam yàlla bu ne waabudullaha wala tushriku bi shay'a da shirk boobu nga xam ne mooy li nga xam ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha loolu kon gis nga ne lu rëy rëy la bàkkaar benn bi nga xam ne suñu borom bu ko jéggale mooy nga wutal ko moroom kon bu jëlee mbir teg ca wet loola lu mu fonk la beneen bi mooy li ñu fa indi te bàyyi bi mooy jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ginnaaw sax ñun sax yi ñuy bayloo ci àddina lépp mooy jaamu suñu borom ñu gis suñu borom jël dëkkandoo teg ko ci wetu euh, jaamu suñ jaamu ñor suñu borom loolu suñ demee ci sunna dugg ci ahadi yi dañuy gis ne yonente bi alayhi salaatu dafa jël dëkkandoo ak rafetal jëme ci moom mu nekk màndargam gëm yàlla mu mel ne kon képp koo xam ne yaa ngi dajal say dëkkandoo di leen lor dafa mel ne sa ngëm def na mi ngi wax ci benn xadis ne man kaana yumin billahi wal yawmil axir fal yukrim jaara képp ku gëm suñu borom gëm bis penc na teral ay dëkkandoo ci riwaaya ko fi riwaaya oxra fal yuxsin ila jaari na rafetal jëmale ci ay dëkkandoo kon gis ngeen ne jëme ci say dëkkandoo dafa mel ne mandarga rek ci mandarga gëm yàlla bu mel ne kon kuy lajal say dëkkandoo di leen lor sa ngëm def ndax xadis bi li mu wax mooy képp ku gëm suñ borom gëm bis penc da bokk ci li waajale bis boobu ñu wax rafetal jëme ci ay dëkkandoo ci Sahih Bukhari nen ngi yonente bi giñ ñetti yoon ne wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin giñ naa ci yàlla ne kooku gëmut amul ngëm waxaat ko waxaat ko ñu ne ko kan yonent bi kooku nga naan amul ngëm kan la mu ne mooy koo xamante ne si tey dëkkandoo wóoluwuñ tey pexe ak tey denke man laa yaman jaaruhu ba waajaxam kon képp koo xam yaa ngi la jël say dëkkandoo ba tey gis nañ ne sa ngëm des na comme ni ko suñu ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee ci xadis boobu beneen mbir mooy la jël say dëkkandoo di leen lor dafay waral suñu borom rëbb la te rëbbum suñu borom man ku ko xam doo ko weesal laanatullah ku ko xam doo ko weesal ndax yàlla nee na wa man yal'anillah wa man yal'anillah falan tajida lahu nasiran képp koo gis suñ borom rëbb ko keneen du ko mën a rëbb suñ borom rëbb kenn du la mën a rëbb kon rëbbum suñ borom lépp loo dégg ñu ne ku ko def yàlla rëbb la bay ko nga bay ndax suñ borom du lu woyof te lor dëkkandoo lëjal ko daf koy waral am na benn waaye bu mas a lëjal ab dëkkandoo ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam lëjal ko lakkal ko wit ba kooku xëy ñëw booleel ko ak yonente bi boole ko boolewaat ko yonent bi ne ko ni ngay def daal lenn jëlal say bagage rek nga sànni ko ci mbedd bi te taxaw ko xool nan la nit ñi def kim la jël jël bagage yóbbu ci biti ci bi ku fa romb rek daal di waaw yow lu xew mu ne man kay dama jaaxal suma dëkkandoo bii moom la jël ñëpp daal ne waxun waxun ma waxun ma wala su waxun ma la sa dëkkandoo bi yàlla na dee yàlla àll ñëpp rek naan laanatullahi alayhi laanatullahi alayhi kii moo bon kii moo yées kenn ku nekk ci wax loolu ba mu gisee loolu ñaan def ko ñëpp ko da nga daal dikk ko dimbali ma nga delloo say bagage bàyyi ba mu ko waa ji ko waxee loolu demee def loolu ku faroom saaga nga ma daal képp ku romb ci mbedd bi saaga nga ma rëbb nga ma mu ne ko yàlla laanaka allahu qabla an yalaanaka annaas bi la nit ñi daataan rëbb ak di la ŋaañ sa borom moo la njëkk moo la njëkk a ŋaañ te loolu kon gis ngeen ne loru dëkkandoo moo ko waral mooy ne andil na ko rëbbum suñ borom beneen bi ciy def buy jëmmal wala buy firndeel solo wala wàccuwaay bi dëkkandoo am ci lislaam mooy ne jaamu yàlla li muy fet fet li muy sel sel bu am njariñ bu fekkee ne ki koy def da caa di lor ay dëkkandoo Abu Hurayra nett li nañu ne yonent bi alayhi salaatu mbooloo ay saxaaba mas nañoo toog ci wetam di yéem benn soxna naan diw de ak a baax moom du nelaw guddi fu mu toll day naan tey daanaka daal koor lay def ak a baax ak a baax waaye leen daal am na nag benn jafe mooy daal dafa lëjal ay dëkkandoom daf leen di lor lan ñu daal dafa ñaaw lool ci dëkkandoo yi ku ko romb rek mu teg la laaj yonent bi ne kooku day loolu ngeen ci wax jariñu ko dara ndax dafa bokk ci waa sawara la xayra fiha fa hiya min ahli naar wal iyaadu billahi taala kon gis nga ne kooku ànd ak julli farata wa mu ne def na farata li tàqal suñ borom maa taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafil gis ne mu ciy dolli sax di naafila ngir rek jege suñu borom waaye ginnaaw bàyyiwul xel lor gi bawoo ci moom bi tàbbi ci ay dëkkandoo yonent bi nee na li muy def du ko euh, euh, dëkkandoo ci lislaam mooy ne dëkkandoo ci lislaam daanaka àgg na ci daraje yi bokk deret daanaka seen xuquq xam na ca àgg bu ñu delloo ci benn xadis bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax wax ne ma zaala jibrilu yusini bil jaari xatta zonantu annahu sayuwarrisu dina jibril fu mu toll di ma bàyyi loo xel ak dëkkandoo di ma ko dégg di ma ko fàttali daf ma ko fàttalee fàttali ba ma mujj ma yaakaar ne dëkkandoo xëy na bu nit faatoo bàyyi ay mbokk bàyyi dëkkandoo buñ koy miraas danañ jox mbokk ya waaye dëkkandoo bi day am cër ni ko mbokk yàlla kon gis nga euh, foofu la dëkkandoo toll ci lislaam loolu mooy euh, wàccuwaay looloo tax nag euh, siiw na lool ci waxin ñu naan aljaaru qabla daar aljaaru qabla daar boo bëggee wut kër na nga feet kër ga ba nag ndax dëkkandoo yi moo ëpp solo kër kër lu mu neex neex wala lu mu palaas palaas bu fekkee ne lu ah, a day waa xool mu sori sori bu fekkee ne fa mu nekk ñu ko wër nit ñu baax la kër ga day mel ne aljana ci dafa def Ah, am na ca jamono ji jëkk ja ku tudd abul jahmin adawi mas na xëy jaay këram waxaale ñu koy jënd bañ jënd ko ba ñëw ne dañuy fay bañ dikkee jox ko téeméeri junniy dinaar ci wax yi ne ko lii mooy njëgu kër gi ba mu jëlee xaalis ba noppi ne leen waaw def na da ngeen ma dolli ñu ne ko luñ lay dolli mu ne da ngeen di jënd ngeen may da ngeen koy jënde sama dëkkandoo bu baax bii sama wet muy Saïd ibnu al-Aas dañ jënd ñu ne ko ah, dëkkandoo nag de ñun kër lañ mën a jënd waaye mën nañoo jënd dëkkandoo mu ne leen sama xaalis am am leen seen xaalis delloo leen ko kii bu ngeen xamoon li ci moom bu ma leen ko jaayee ngeen jënd ko it koo xam ne boo ko laajee wax daal la xam ci moom ci lu rafet lépp kon gis nga al jaar abd daar loolu moo koy moo koy gënde lu ci mën a am dal eh, lii gàttal wala lii tënk wàccuwaayu dëkkaloo ci lislaam mooy ne mbir moo xam ne suñu borom mi ko teg ci wetu tawhid ak ibada ak arkaan lislaam mbir moomu mbir mu jarab donne mbir mu ñor lislaam kon ñun war nañoo taxawaat bu baax a baax ci àq dëkkaloo ba kenn ku nekk ci ñoom la ko war noonu ñu ci loolu la ñuy leerale maraatibul jiiraan ah, mooy dëkkandoo yi bu ñu baree nga war a jox seen xaq kan moo ci gën a yey kan moo ci gën a yey ay darajaat kan moo gën a yey nga jox ko xaqam bu fekkee ne ñu bare dañ war ñépp di dëkkandoo kan moo ci gën a yey xam nga ne ñoom dañuy sutaante ndax am na ci dëkkandoo boo xam ne sa mbokk la ba noppi di jullit am ci dëkkandoo boo xam ne bokk la bokk leen ci wàllu deret bokk leen ci wàllu diine kon ñooñu bu ñu dajee ci sa ka ngay njëkk a jox mooy ki nga dëkk muy sa mbokkum deret ngeen bokk ci wàllu pas-pas diine ba tey kon sa dëkkandoo bi xam ne sa mbokk la ci wàllu deret di jullit na yow amee na ko ñetti xaq xaq bu njëkk mooy xaq bi dëkkandoo da ko ko war a jox ko mën sëkk beneen xaq bi mooy xaqu mbokk deret da nga ko ko war a jox comme euh, mat sëkk beneen xaq bi mooy xaqul aqida mooy aqi pas-pasu diine kon ñett àq yooyu nga ko amee kon boo dëkkateg sa mbokk xamal ne ñett la war a nga koo jokk ñetti yoon jox ko ngir tëkkaloo bi jox ko ngir mbokk deret bi waaye jox ko ngir pas pas bi kon nag loolu bu ci leneen yokk yi mu ki nga bokkal naanuwaay ba tey nit it mën dëkk rek bokk leen deret waaye yéen a bokk di ay jullit kooku ñaari àq moo la war ci moom àqu dëkkandoo bi ak àqu pas-pas diine waaye mën ngaa dëkk koo xam ne nit rek la nit rek la bokk leen pas-pas diine bokk leen ci wàllu deret kon kooku benn àq ñoo amee kooku benn àq nga maanaam boo dëkkee koo nga ko amee nga ko benn àq dëkkandoo te loolu dinañ ci del bu baax a baax ngir leeral ko loolu ñu wax nag bu dee wér na ci nit ñi noonu la wéree ci mbooloo yi maanaam bu fekkee ne am mbooloo mbooloo jullit dañoo dëkk seen meneen dañoo dëkk meneen mbooloo jullit ñetti xaq yooyu day war ci ñoom mooy àqu mbokk gi ak àqu pas-pas bi ak àqu dëkkandoo bi ku ci dëkk beneen couleur boo xam ne mbooloo mu dëkk beneen mbooloo moo xam ne dañoo wuute diine ba tey lu mu néew néew am na gan xaq ñoom mooy xaq ñi day wér dëkkandoo yi bu ñu dajaloo kenn ku nekk nga amee ko xaq ki ci gën a yee mooy que que la ci gën a jege ci buntu kër que buntu këram gën a jege sa buntu kër moom nga amee xaq ji am ka gën a sori noonu daal la ab jullit di setantaxe ñi ko wër muy xam kenn ku ne yan xaq la xale ki mu amee ñetti xaq mu jox ko ñetti xaq ki mu amee ñaari xaq mu jox ko ñaari xaq mu amee benn xaq mu jox ko benn xaq te loolu nag bu dee ci nit ñi naka doon ci mbooloo yi léegi kon yan xuququl jaari fi shar'i ñooy yan la lislaam cërale ab dëkkandoo xoqooq yu bëree bëri bëri xëy na dañ ciy jéem a tënk dara waaye xoqooq yu bëree bëri aq yi am ci diggante nit ak dëkkandoo aq yu bëree bëri aq bi ci njëkk fegal ko solo fexe ba doo ko lëgee fegal ko solo fexe ba doo ko xam nga loolu nit ku mu mën a doon lu xaraam la lu bon la waaye lor yooyu bu laalee sa dëkkandoo nag lay yées lor nit lor doomu aadama ku mën a doon nga lor ko lëjal ko loolu lu xaraam waaye lor yooyu bu laalee sa dëkkandoo nag lay yées yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ci benn xadis bu nekk ci saxiixayni ne man kaana yumin billahi wal yawmil axir fala yu'di jaara képp ku gëm yàlla gëm ci penc bi bu lor sa dëkkandoo bu lëjal sa dëkkandoo waxaat ci beneen xadis ne ko wax tànk mooy laa la jannata man laa yamanu jaaruhu bawaayiqa képp koo xam ne say dëkkandoo wóoruwuñ say pexe say denke ñëng doo dugg aljanna loolu la yonente bi ba salaatu wasalaam wax te loolu man ci biir muslim waxaat al muslim man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi ci ay xadis ne li muy firi mooy ab jullit dëgg mooy ki mbokk jullitam mucc ci lori làmmiñam ak lori loxo du leen lor ci làmmiñ du leen lor ci loxo Cheikh Ahmad al Xalim radiallahu anhu moom ci mu wax ci benn bataaxal boo xam ne mi ngi ci majmuat aju Cheikh al Xalim mu ne wa amartu kulla man yaddai anni rahitu bi taati illahi wa taati rasulih alayhi salatu wasalaam wa an yatruka ma yaksiru xawaatira ahli al ard wa gayrihi nee maa ngi digal képp kuy woone ne képp ku ne daal maay kilifa maa ngi lay digal nga topp yàlla topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci kaw suuf lépp loo xam ne nga bokkal di dund ci kaw suuf te ñooñu daa mel na mooy euh, jàmm ci la lépp la dëkkandoo jàmm ci dëkk te inna salaamata wal aafiyata xayrun min aksihima kon Sëriñ Tuubaa gis ngeen dénkaane na bu baax a baax ak dëkkandoo da ko daan moytu bu baax a baax moom da doon ñaan suñu borom naan waqi azaya aqraban wa ajnaba ah, sama lor yàlla na ko tekki képp ku ma jege ak képp ku ma sori yàlla bu lor jo jóge ci man di dal ku ma jege wala ku ma sori ku ma jege ci wàllu yëpp ci wàllu pas ci wàllu tereka ci wàllu dëkkandoo waaye ku ma sori ci wàllu yépp kon moom ci loolu tax ko doon ñaan suñu borom di ñaan di naan wal takkini ada jamii al alamin wal takkihim ada ya rabbi amin yàlla yàlla nanga ma fegal lor bawoo ci mbindeef yëpp waaye mbindeef yëpp yàlla nga leen musal sama bu fekkee ne am na lor waaye loolu lépp ab jàngale la wone na dëkkandoo ak mbindeef yëpp dañu am xaq kenn ku nekk li mu war a góorgóorloo mooy loolu fexe ba loolam am te bokk na lool loolu dëkkandoo nag di ko yëddu di luññutu ay mbiram di luññutu ay mbiram wala nga koy jëw loolu lépp day lor ab dëkkandoo wala nga koy rambaaje loolu lépp day yàq ak dëkkandoo wala nga nga koy xeet ci askan wala nga koy xeebal diineem wala tariqaam wala ab sëriñam loolu lépp day lor dëkkandoo te yooyu yëpp ngi ci ci ci dëkkandoo yooyu yëpp day xajamal dëkkandoo bu rafet wala ngay tuur mbalit ci buntu këram wala ngay sotti am raxas ci buntu këram wala ngay yëkkati teg ay mbir yëkkati ko ba te loolu lépp xay na dëkk yu mel ne Touba ak Daaru la yoo xam ne ba tey masala bi xëy masala bi xëy am na yu bare bare yoo xam ne xëy na duñ ko xam waaye boo génnee tuuti da ngay daal may wax mooy yëkkati technique bi yëkkati ko ba mu sës lu doy waar te dafa bari lool te loolu day lor dëkkandoo léeg-léeg gis sax wax dëgg yàlla nga gis koo xam ne euh, day tegi jàng waaye waxtu ba koy teg wala nañ koy jànge wax dëgg dana lor ay dëkkandoo wala ñuy dajaloo ne dañuy zikar génne waa koñ ba di tëgg di fecc loolu lépp wax dëgg yàlla ah la joo xamante ne si jullit ñi koy teg seen bokk jullit bu amul fii ci Tuubaa rek li ko war ñu ngi am ci dëkk yu bari ci dëkk kon yooyu yëpp ay ay ay ay la lépp loo xam ne daal day lor am dëkkandoo ak jullit daf ko war a daf ko war a boo fexee ba doo lor sa dëkkandoo boo fexee ba doo lor sa dëkkandoo war ngaa mën a fexe bay muñ lor gi bawoo ci moom loolu nag dara ju kawe ndax bu fekkee ne mën ngaa bañ a door kenn loolu yomb la waaye ñu door la fay loolu mooy li jax mën ngaa bañ a door kenn waaye ñu door la fay woo moo jafe te loolu nag loolu dal islam santaane ñu jafe la nag ñu jafe la idfa billati hiya ahsanu sayyi'a loolu jafe la wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur wal kaazimina al-ghayza wal aafina 'ani an-naas yëpp mooy lor yi bawoo sa dëkkandoo ci kàddu ci sa ci sa kër wala ci sa njaboot ci sa nga muñ ko nga muñ ko sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana radiyallahu anhu nettali na ci irwaaw nabi jamono yi sëriñ bi doog a tàmbali woote taalibe yoo ko njëkk a wóyu ak mbooloom seeni dëkkandoo dañ leen daan lor di leen dajal di leen lakkal masaana ñëw sëñ bi di boole bokk na ci la sëñ bi daan wax ñoom daf leen daan dëfal di nàmm seen pasteef di yéege seen pasteef di ko yéegal ba ca pasteef saxaaba ya naan leen lii ngeen daj xanaa xamul leen saxaaba sabaku daj nañ lu ko gën a métti fuuf naan leen xanaa xamul leen ne ñooy seeni bàyyi ci diine xanaa xamu leen ne ñooñu ñooy seen kon na te loolu moo ci am solo muy fasbiru wa ahsinu ila man asaa ilaykum na ngeen muñ te ku leen defal lu bon yéen defal leen ko lu baax kon loolu ba tey bokk na li liy firndeel ne jullit bi dafa war a muñ lor yi bawoo ci ay dëkkaloo ba mu waxee loolu fi daal ciy teg idfa' billatii hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamid ay boobu la jàng rek kon mooy jikko jullit du du doore waaye buñ ko dooree day muñ fay bokk na ci nag bokk na ci lii misaal bañ a fayal ko sa dëkkandoo nga jéggal ko ay rëcc rëccam parce que nit matul faaw rek dëkkaloo léeg-léeg mu am ay rëcc rëcc yoo xam ne day bawoo ci moom mën na laa leb mën naa jaaxle leb la naa jaaxle leb la jàpp ko mënu laa gën a yow tamit jamono jàpp la nga soxla solo loola ñu baree bari ñi nga xam ne te jëmee jëfe ndigal lislaam xëy na lañ cay nañ cay faje mooy dañ koy saafara mooy dem kalaame ko police wala ñu kalaame ko tribunal loolu bokkul ci muñ lor ci bawoo ci ab dëkkaloo kon ala kulli xaal ab jullit li ñu ko mooy mu muñ lépp luy lor lu baawoo ci ab mbokku dëkkaloo beneen xàq bi nga xamante ne moom la dëkkaloo ameel moroom dëkkaloo mooy al ihsaan mooy mu rafetal comme ni ko suñ borom waxe ci aaya ji jàng sànq muy wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsaan ihsaanan jooju ndigal la nee ni ñu rafetal jëme ci wajur di rafetal jëme ci jegeñaale di rafetal jëme ci yi waaye di rafetal jëme ci euh, dëkkandoo yi bokk na ci liy rafetal ak dëkkandoo mooy dëkkandoo nga xam ko xam nga bu ma nee nga xam sa na fii kiimaan la fi waaye am na gox yoo xam ne da nga sësaloog nit kër wala ngeen bokk benn waaye ku la bëggoon a xam bu dikkee ko xomb te lool la ñëpp noonu lañ def loolu boo demee Dakar bi am na fa bari na fa ak dëkk yu mag yëpp ak dëkk yu mag yëpp fa ñu nekk yi am na mën nga jaaxle di laaj nit ku la jege waaye bala nga koo gis bala nga koo gis dina jafe lool te loolu xaq la yu dëkkandoo amel moroom dëkkandoo mooy mu xam ko boo ko xamul doo ko mën a euh, jox xaq di ko nuyu am ci moom yitte boo ko rombee nii ko assalaam baat bu woyat la waaye ñàkk koo jox ki ngay romb wala ki nga dëkk doon mën naa yàq mën naa xadima seen diggante ba faaw daanaka moom sax mooy meyaar mooy meyaaru mooy meyaaru jàmmoo ak sa moom la ñuy natte jàmmoo moom dafa ñàkk moo la romb di képp koo xam ne lay jàpp mbokk jàppee ak soppe booy nuyu it ndax mën naa yax man mën ngaa romb mën ngay xale romb ay mag mën ngay mag wala mën ngaa war dara romb ay nit ki war a njëkk nuyoo loolu lislaam bàyyeewu ko nit ñi daf ko leeral ba mu leer yonent bi ci benn xadis wax na ne li yusallimu sagiru ala alkabir wa rajul ala almasi wa xalil ala alkasir gone mooy jóg nuyu mag waaye góor gi amul yitte fu mu la romb du la nuyu loolu wax xale bu yàlla xale bu yaru bu gisee góor boobu moom moo war a jóg dem nuyu nga romb ñu romb la wala nga romb ay nit ci sa olof ba weesu leen naa ñii daal ñoo ñàkk yi te ñii daal ñoo ñàkk yi te déedéet yow mi war yow yaa war a nuyoo ci ñaari nit rek romb romb ay nit wala ngeen daje nit yéen ngeen war a jóg nuyoo ñi néew ñooy nuyu mbooloo mi kon noonu la ko euh, l'islam rëdde ci wàllu jàmmoo te nuyoo euh, firnde la ju rëy di firndeel yitte ak jàmmoo tey dëkkandoo bokk na ci liy rafetal ak dëkkandoo ba tey bokk ak ñoom yëg-yëg bu ma nee bokk ñoom yëg-yëg li ma ci jublu mooy ku ci am bànneex xew bànneex nga bokkoo moom ku ci am xew naqar ak tiis nga bokkoo moom loolu it bokk na ci li nga xam ne day rafetal ab dëkkandoo dëkkandoo boobu nag euh, nu mën a mel rek boole naa ci loolu bu ngeen bokkul diine sax am na ay xew yu ngeen mën a fekk bu ngeen bokkul diine sax am na lu koy naqari luy dal ci kawam loo xamante ne bii farata àq la ci yow li suñu borom teg ci kaw nga war a dem ngeen ko ko defal ko am nay limite nag am nay xudud am nay frontière waaye même bu nekkul jullit même bu ngeen bokkul ci wàllu deret bu ngeen bokkul tariqa wax dëgg àq la yu dëkkandoo bu ne amee euh, mbokk dëkkandoo bokk na ci liy rafetal ak dëkkandoo yi euh, loo ko tanee loo ko tanee nga ko ci dimbali léeg-léeg boo yëg boo amee boo ko tanee alal léeg-léeg nga alal nga jox loolu day dëgëral seen diggante day dëgëral cofeel bi nga xamante ni moom mooy fondement lu dëkkandoo bu rafet lépp lu mu soxla it ci say bagage ci bu la ko àbbee nga abal ko loolu it ba tey dina bokk ci li nga xam ne day euh, rafetal ak dëkkandoo boo xewlee it nga woo ko loolu léeg-léeg mu indi ay jafe-jafe xew la jege jege jege nga koy jéggi dem ndax la ngay layee mooy dañ ma ko kii dafa maa tegul fenn moo tax bu xewlee du ma ko yëg kon loolu ñu boo xewlee nga wax say dëkkaloo ñu teew te xew ku la ñëwoo it ci aw xewam nga wuyu ji ko loolu yi ba tey bokk na ci euh, liy tàmm diggante bu rafet ci ay dëkkaloo bu jàmm di amit bu la neexee léeg-léeg wala sax dina rafetal dëkkandoo gi léeg-léeg ki nga tay boo lool nga yekkal ko loolu yonent bi dénkoon na loolu benn saxaaba bu ñuy wax abu dar mu ne ko yaa aba dar ida tabaxta maraqatan fa aksir maaha wa taahad jirana abu dar boo toggatee soppeetee cin na nga yokk ñulub ba te yekkal say dëkk doom it dafa bokk ci nga xam ne day dëgëral dëkkandoo rafet surtout buñ tànnantee surtout buñ tànnantee ñi nga xamante ni ci say dëkkandoo mënuñu seen bopp seen loxo jotul seen ginnaaw léeg-léeg nga nemmeeku leen ci yàqal leen dimbale leen ci wàllu dépense loola luy dëgëral seen diggante la ubbil ko sa kanam it àq la joo ko amee ndax kanam du kaso waaye boo ci tëj xam ko li ñuy wax euh, dafa am solo euh, di kalak moom di kafak moom ci dëgg nag kal kaf ci dëgg loolu day tax seen diggante gën a rafet te loolu mooy tax ngeen mën a sottal li leen lislaam tam ci rafetal seen diggante man ngeen man am na kal boo xam ne ci digg mbokk yi lay doon am kal boo xam ne diggante fa kuréel yi am kal am yeneen xeeti kal yoo xam ne lépp euh, mag ñi dañ ko fee tegoon rek ngir rafetal ak dëkk la te loolu dañ ci ak insha allah di kafa nga kal arabul ci diine yonent bi am màggat ñëw na ci soxna su màggat mu ne ko ah màggat de du dugg na màggat du dugg àjjana soxna si xaw a jaaxle loolu eh, yonent bi lay wax la xaw a métti mu ne ko def waaye damaa bëgg a wax ne bala nga dugg àjjana dañ lay soppi nga nekk ndaw nga doog dugg àjjana boo demee àjjana da ngay nekkaat ndaw waaw loolu loolu kaf la waaye lépp dëgg la yonent bi kaf di ree neexoo ay dëkkandoo waaye lépp la ci dëgg la koy la Cheikh Ahmadul Xadim bi mu demee gànnaar bi mu doog ak gànnaar xam nga mi ngi wàcc ci xabila bani dayman ñoom nag fanaanatuñ yennalatuñ fu ñu dem tey bu ëllëgee ñu dem ajina ndax xam nga dañ daan sàmm yor ak jur di topp ñax mi fu ñax jeexee ñu jóg dem topp loolu nag demoon ba sëñ bi xaw see Euh, gis boppam xaw cee mu boppam waaye xaw mu xaw a métti ci moom ndax euh, sax seen daal yomb ci moom ba gis ba ñu war a tàqale ko nag ñoom ñu naan ñu ñuy wax sëñ bi naan ko di wax benn bayt naan ko walaw nu'tal xiyaar lama saraqna walakin laa mukk waaye nag jamono ju naqari gi bàyyiwul kenn ak sago sëñ bi ne leen walakin laa xiyaara maal xasis maal xasis xasis mooy ñax mu ne moom kay li li bàyyiwut kenn sagoo kay mooy ñax ñax mii di war a bay moo bàyyiwut kenn sagoo loolu xam kon di wax ak ñoom ci loo xam ne lépp day dëgg day dëggal ay mbokki ay mbokki pas-pas yoo xam ne foofu lañ ko dalal ci gànnaar waaye loolu lépp day bokk ci loo xam ne day rataxal ab diggante bokk na ci xaq ngay toppatoo say dëkkandoo di xam li ñu nekk te lépp loo xam ci seen soxla nga fajal leen ko boo ko mënee fexe daal ba baaraas yi nga xam ne moo dox diggante dëkkandoo yi nga ko yow rawatina nag yu mag yi ay baaraas yu rëy rëy rëy moo dox diggante nit ñi bopp sa bopp kenn talatul kenn kenn talatul kenn ci dëkk yu mag yi ah li baax mooy ay dëkkandoo kenn ku nekk fa nga féete di ko yëngu ca nga mën a def baax kenn ku nekk la ngay yëngu ca ngay mën a def lu baax la nga tane ci wàllu woowu nga leen ciy dimbali ki nga xamante si def leen tane ci wàllu xam-xam nga leen dimbali ki leen tane ci wàllu alal dimbali leen kenn ku nekk domaine ba ngay liggéey mënal nga ci say loo xam ne boo leen ko baaxee dana dina leen dina leen dina leen arrangé te loola day rataxal seen diggante loolu kon daanaka du bi alei salaam lu ma waxoon maa amana man baata sabaana wa jaaruhu jaa'an ila janbi wa yaat koo xamante ne fii euh, da nga dëkk ak nit mu yow nga lekk ba suur sa ngëm des na waaye def na wa yaat te loolu mooy tegtale ne dañoo war di nemmeeku bu baax baax dëkkandoo yi nga xam seen soxla ci ca taxaw moo tax Abdullah ibn Umar mas na mas na rey benn gàtt waaye ka koy feetal mu ne ko wee eh, boo noppee de bala nga seet kenn na nga sama dëkkandoo bii dëkkandoo bi kat ab yahudi la du jullit ab yahudi la ashaddu an-nas adawatan lil ladina amanu waaye mu ne ko na nga tàmbalee ci moom yonent bi mas na am dëkkandoo boo xam ne du jullit ab yahudi la waaye kooku da koo lakkaloon lool lu mu buub xëpp ci kër yonent bi saxal gum romb teg ko ci kanam fi mu yàlla dogal benn bés kooka wéradi xam ne kon lor ji ak seeti message yi mu daan yónnee ak seeti yonent bi xëy jël tànkam dem ne waaw kii ma daan lor di ma sànni mbali raga am raxas gi rek lépp lu ko dal saa dem ba ca këram mu seet mu seet ko kon gis ngeen ne kooku donte ci mu dëkkal du jullit te yamul ci bañ nekk jullit waaye daf koy lor daf ko lëjël waaye ba mu toogee ab diir gisu ko gisu lor dafa jël tànkam dem kon loolu it àq la ci ak yi nga xam ne kenn ku ne da nga ko amal sa dëkkandoo boo ko gisul nga toog too ko xam ci lu mu nekk loolu nga di ko suturaal am ndax kër yu jege yi gisante bi du loo xam ne bu sañoon doo ko xam ci kenn ku nekk léeg-léeg nit gisal la loo xam ne boo sañoon doo ko gisal waaye loolee mu la gisal boo sañoon kenn ko yëg kon lay lay ngóoral lay walugat ci ab jullit mooy mu euh, suturaal loolu mu gis bañ a yàq deru mu dëkkal man satara musliman satara allah loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku suturaal ab jullit suñu borom dina la suturaal bokk na ci àq dëkkandoo ngay jum ngay dimbalanteeg moom ci lépp lu baax ci lépp lu baax ngay dimbalante moom ci lépp lu baax wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al-ithmi wal udwan loolu lépp loo xamante ne si daal day gaañ tey euh, dëkkandoo nga ànd ak ñoom sol sa daal dox wax ca jëf ca ba loola eggee loola war na la ci yow waaye lépp leen di amal njariñ it noonu nga war a def sa alal war koo fekkee euh, euh, ak jot war loolu lenn la ci ak yi nga xamante ne moom la ab jullit ameel moroomu dëkkandoo dëkkandoo boobu nag mu mën a mel comme ni ma ko waxee sax même ñi nga bokkalu diine rafetal rek la leen islam sant ñoom dara luy lor wala mu koy loru wurte bawoo sa wàll di dal ci sa mbokku dëkkandoo kon nag noonu lislaam rëddee dëkkandoo jot na ñu seet ba ndax ñun ci suñu aada ak suñu cosaan ak li ñuy dund ak li fi nekk ndax ñu ngi koy dundee noonu loolu de bu doon ab laaj mën nañ koo tontoone ñaari mbir am na dëkkandoo bu rafet moom mën nañ ne bokk na ci suñu aada ak suñu cosaan ndax loolu bokk na ci li koy jëmmal li wolof yi naan dëkkandoo jàmm ma ci gën ndax bis du dëkkandoo jàmm ci gën ndax bisu ñax loolu dafa bokk ci suñu saqaal nga xam nañ loolu li muy firi kon ba tey bu ñu xooloon ci liy wër dañuy gis ci ay gox yoo xam ne ah mbokk dëkkandoo ba dina màgg law ba nuru mbokk deret ci lépp nag nga xam ne danañ weccee ci wàllu gorolante tey mel na sax ñenn ña cay jigéen seeni doom ñay góor ci weneen wàll wi dañ leen di def ay nijaay mën naa am bokkuñu waaxu mën nañoo bañ a bokk waaxu sax mën nañoo bañ bokk waaxu sax waaye kalente ba ak yabante ba day mujj mel ne ñii dañoo bokk ci wàllu def loolu kon ku ne xam ne ne lu rafet la loo xam ne mi ngi suñ biir bokk na ci li koy firndeel ah, suñu aada ak suñu cosaan am na ay jumtuwaay yu fi bàyyi yoo xam ne lépp jàpp nañ ne pour rafetal ak dëkk loola rek lu mel ne kal luñ doon wax ndax nit da nga dëkk say jege ñaare waaye bokk na ci lay tax ñu ñeme la te ñu ñeme la dafa baax lool ci dëkk loolu ngay ngay toog ñoom ay kal ña nga ca bokkal teel a ñu ngi doon say doom nijaay say doom bàjjen ñooña loola ci mustawaa boobu day rataxal diggante bi bu génnee loolu it ñi dëkkal koñ bi da gis ne ci suñ cosaan day am ay kàll diggante ay sant ñu sant Joob ñu sant Njaay ñu sant Mbàkke ñu sant Buso loolu lépp da gis ne eh, ay jumtuwaay la yoo ne mag ñi dañ ko fay bàyyi wax ngir rataxal diggante eh, ay dëkkandoo buñ génnee dëkkandoo boobu sax ci biir réew mi da ngay gis ne yenn xeet sax dañuy kale ñeneen gis nga séeréer yi ak tukulóor yi loolu lépp ci suñ cosaan day wone ne dëkkandoo dafa euh, am solo te lay rasaxal diggante moom moom moo ëpp solo safaan loolu kon lenn ñu ñu di ci wane na ci suñu aada suñu cosaan wax dëgg mag ñi bàyyi nañ ci ay ponk yoo xam ne bu mën nañoo continuer di rafetal suñu diggante waaye ànd ak loolu nag ànd ak loolu gis nañ ay gàllankoor yu bëree bare bare bare yoo xam ne ci suñu aada ak suñu cosaan ak ni ñuy dundee ñun dafay gàllankoor yooyu am na ci loo xam ne dafay bawoo ci suñu aada ak suñu cosaan loolu moo wax muy ak saqaafa am na ci gàllankoor yoo xam ne ci suñu saqaafa la ñu bawoo maanaam day jëmlanteeg say dëkkandoo di leen dëkkale ku luñ dëkk kenn ku nekk nga wutal ko néeg bu mu dëkk loolu ci suñu biir bari na lu yàq suñu biir kii jaam la kii sàmm la kii dañ koy toll kii géwël la kii tëgg la kii géer la yooyu lu rëy rëy rëy la yàq suñu diggante bari waa ne foñ yoo xam ne dañ fay dem waaye wax dëgg yàlla yooyu nga xam ne ci suñu aadaat suñu cosaan la loolu moo xajamal diggante yi ba dañuy am kër yoo xam ne dañ leen di fekk ndax seen waaw wala ñu dëkkale leen suñu dëkk loolu lu doy waar wala sax nga ne bokk na ci xajamal diggante bi loo xam ne ci wàllu taxawub diini la baw taxawub moo xam taxawub diini la wala taay bi maanaam par parloo ci wàllu diini nga dëkk ci koñ di murit am dëkkandooy tijaan dëkkandooy xaaj dëkkandooy laaye nga cay nga leen di boot bi ci biir xel loolu bari bu amul ci gox bii nga xam ne ëpp mooy murit yi boo demee ci yeneen gox yi da ngay daal di gis ne ña cay ay murit daanaka seen diggante tijaan ya daanaka day xaw a doy wax naka noonu it ñi ay tijaan seen digganteeg ku ne beraluñ ko kenn ñëpp la kenn ku ci ne par par lool mën na laa yóbbee nga xeeb say dëkkandoo dëkkandoo wala sax nga sëgg ci seeni na ci ay dëkkandoo yu ci feeñatee bopp mooy ne dañuy sëgg ci kilifa yi dëkkandoo yi di leen xas di leen saaga am na ñoo xam ne saaga kilifay keneen ci ci la ñuy jaamoo yàlla muy lu ñaaw xam ne fi mu doon ni daanaka saaga kilifa keneen ci mu bokkul ci sa tariqa wala ci sa diine jaamu yàlla nga ko def daanaka fu ñu ko tuddee rek mën nga ko saaga loola it day xajamal ab diggante te du du dëgg du yoon wala tasubbu alladina yad'una min dunillah fa yasubbu allaha adwan bi ghayri te sax lii bokkul sax ndax lii sax ñi ma woote wuñ keneen da ngeen a bokkul tariqa donc waaye ay jullit ne mu koy gis wala nga ay ay chia lañ ñii ay sunna lañ yooyu gis nga li yàq ci àddina bi tey ak sunna wa chia ñi kii tijaan la kii murid la kii xaadir la yooyu wax dëgg yàlla doy na waar war nañ ko xoolal baax baax rawatina nag ŋàññi kilifa yi ak ŋàññi tariqa yi war nañ ko baa baax baax am na ñoo xam ne daal daanaka ci loolu ci la jaamu yàlla te mu ngi suñ biir lu ñu war a xeex la mu daj ndax day xajamal rek am diggante te kenn digalu ko kenn loolu mënut a am kenn mënu koo digal kenn kenn du kenn loolu bi tey nag am na ci loo xam ne ci ni ñuy communiquer ni am loo xam dafa dafa dafa yàgg ñun mooy ay demalanteeg dikkalante jëwlante bee rambaaj bee duuralanteeg ak ñaaw njort wax dëgg yàlla ba tey loolu lépp dafay ko su ko defee kooku ku mu ñu koy waxantee euh, ka ak a jëw ak a duural loolu it mi ngi ci suñ yooyu wala gàllankoor yooyu am na ci loo xam ne nag ñàkkum xëy la ñàkkum xëy maanaam wàllu économie da ciy laal boo tax kene na na sababa wal faraaga wal jida mufsidatun lil mar'i mafsada wax dëgg la ñàkkum xëy ñàkk loo def léeg-léeg dina la dina la yóbbee musiba ci say dëkkaloo moo tax majaalis saqaawe di bari ci kol mooy grand place lil asaf shadid ñoo xam ne ay ay ay ay modèle lañu waroon a doon ñaara ñoo ñooy animé jataay bi mooy mag ñi mooy mag ñi mag ñoo xam ne dafa duñ dara ñaare ñooy toog ci majalis yooyu ci grand place yooyu ñi ci bari bopp ku leen romb ñu teg la baat loolu lu doy waar loolu bu weeree foofu grand place ci dëkk yu mag waaye bu dee ci noonu ci suñ milieu maanaam kafay taskaan yi léeg-léeg jotaay sëriñ boo ko toogee léeg-léeg da ngay daal di gis surtout kër yi toog ci mbedd yi waaye lu àq lu dëkk mooy ña fay toog ku leen romb ñu teg la baax ku leen romb ñu fexe ba tudd tudd tudd la tuddal lu ñaaw loolee ba tey ñaareel. ñàkkum xëy ñàkk loo def moo tax sëñ Tuba ci jamono loolu la daan bañ ku deful dara ndax boo deful dara rek loolu da lay yóbbu boo deful dara loolu da lay yóbbu te yonent bi alayhi salaatu salaam toogaayu bett moomu de xanaa bu demee boobu nga ñàkk waaye yonent bi doon na ko tere bu baax naan iyaakum wal juluusa ala turuq turuq qaalu maa lanaa buddun innamaa hiya majaalisuna natahaddathu fiihaa mu ne leen maa ngi leen di moytuloo jataay bedd bàyyi leen bedd yi ngeen di toog yeneen bi da ko wax saxaaba yi bàyyi leen bedd yi ngeen di toog seen grand place yi bàyyi leen ko ñu ne waa ñun ko bàyyi nag ku baax ndax foofu mu ne ah bu demee ba mun ta ñàkk de na ngeen jox mbedd mi xàqam ñu ne ko lan mooy xàq mbedd mu ne leen xàq mbedd yii la benn rabbul basar nga damm sa bët nga damm sa bët waaye am na jotaay yoo xam ne boo boo ne tëll ci mbedd ma ñu nga xam ne dañoo toog ci mbedd boo ne tëll ci mbedd yi ñoom ñëpp ñu wëlbatiku xool la loo leen sore da leen sore cent mètres noonu la ñuy xoolee ñoom ñëpp xool ba loolu bokk ak li yonent bi wax muy rabbul baba benn wa kaful ada mooy li ñu waxoon sànq mooy fexe ba sa làmmiñ du jóg jëm ci ñooñu doo leen tudd ci lu ñaaw waaye loolu jafe-jafe ñaari jataay mbedd daanaka loolu moo koy animé la koy animé dëgg dëgg dëgg dëgg mooy baat yooyu di jóg lam yooyu di yëngute di jëm ci doomu aadama ñaari mooy animé jataay mbedd li ci teg mooy wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ku faroom soxla ñu digal ko lu baax nga digal ko lu baax ku fay def nag su noonu ci mbedd bi tere ko képp koo xam ne da ngaa gis muy songu nit wala mu koy dóor wala muy xeex wala muy saaga ci mbedd mi yow ma toog ca mbedd ma la la diine sant mooy nga taxaw ne ko loolu baax nga fexe ba loolu la ñu sant nga fexe ba ne waaye léeg-léeg sëgg gi ngay sëgg ci dere ñu lay romb mooy tax doo tal sax siggi léeg ba mën a euh, fay ñu lay luy ci anam bi ko lislaam wax wa fi riwaaya wa irshaadu daal ku fa romb di laaj fu xamut nga dimbale ko ba tegtal ko fa jëm loolu kon day wuuteeg lool grand place yi ñu xam ñaare lii ñu fi tere yëpp mooy lañ fay def kon loolu nag nañ ko wax rek ngir yàlla dañ taxe ba bàyyi ñàkkum xëy mi dina tax jigéen ñi nga xam ne ñaare ñoom ci weer nañoo liggéey soxna yu mag yee mag ña ca jàmburewut ñaare ci yoor yoor yee tax sari dinañ ci fexe doxantu ba ziyaare gone yu ndaw yi toll ci sëy léeg-léeg foofee léeg-léeg dem fa jaxasoo fa loo xam ne ka fa nekkul nga xam ne xëy na liggéey bu dana gis lu ko leer ne xam na ko fi waaye du xam kan ndege mooy ñi nga xam ne amul lenn luñ def wees nañ liggéey ndax dañ leen di liggéey lay am nañu gorof defatu li leen dese mooy wër ci euh, koñ yi ak di yàq ak di siiwal lañu gis ci kër loolu ak ñu def laa am nañu koy def wax yoor yoor yi am na ala kulli xel ala kulli xel am na ak sax jéey bi yoor yoor am na ci kon loolu bokk na ci gàllankoor yi nga xam ne day dellu ci ñàkkum xëy boo ñàkkeem xëy am jot daal xamal ne seytaane dugg na la daan dugg na la dina la xetal ci bëree bëree bëree bëree ci yooyu bi tey am na ci gàllankoor yoo xam ne it ci wàllu xel ci wàllu nafsiya loolu am na ci loo xam ne mi ngi mel ne soxoraate iñaanan bi loolu it day am ci diggante ñu bokk benn kër bu ñuy sëy wala benn xol bi sëy ci ay wuju ndax jigéen ñi ñëpp la ñuy wujjeel dañuy wujjeel ci kër gi waaye dañuy wujjeel ci bedd gi ñooñu ñaare dinañ soxaraate ba di def sax naka su noonu yu bare bare bare yoo xam ne sax xëy na jarul tudd waaye euh, luy xajamal euh, wala lu yàq doomu aadama loolu it ginnaaw buñ jégguloo ba noppi day am ci ci sang si ci sëriñ bi am ñaari sëriñ yu bokk benn gox buñ dëkk kenn ku nekk bëgg mbooloo bu leen suñ borom dimbalewut musal leen ci seytaane boobu moytuwul jàngoro ji ma wax mën na fa dugg mooy soxorante te loola it lam jur ci kër yi wujj ya mën na ko jur ci diggante ay kilifa loolu it ba tey am na te loolu gàllankoor la boo xam ne ci wàllu natt yàlla ci wàllu psychologie ak it nag gàtt xel gi nekk ci nit ñi nga xam ne daanaka lañ war a wax duñ ko wax ak pour la ficrière daanaka li xale yi teewoo la ñuy teewoo te am na ko ne woon borom xel yu borom xel yu rëy borom xel yu rëy boo leen ñuy waxtaan dañuy ay xalaat yu baax ay xalaat la wax waxtaan borom xel yu rëy borom xel yu rafet yi borom xel yu baax ay xalaat la ñuy waxtaan. nee na borom xel yu digg doomu yi nag boo leen fekkee ñuy waxtaan actualité la ñuy waxtaan maanaam ahdaat xew-xew yi politique bi sociale bi xew waa la diw solal lool la ñuy waxtaan borom xel yu ndaw yi nag nit ñi lañuy ñuy waxtaan nit ñi borom xel yu ndaw yi nee nit ñi la ñuy waxtaan ka leen romb kañ gis ak loolu nit ñi daal la ñuy waxtaan kon am na borom xel yu rëy ñuy waxtaan ay xew xew ay afkaar am ñoo xam ne ay xew-xew ak yaay bi ñuy waxtaane mooy borom xel xel yu doom yi am borom xel yu ndaw yi di waxtaane nit ñi nee ñi gën a borom xel yu gën a sóobee lu nen ñoom mu toogee ci seen biir ñoom la ñuy waxtaane ñoom du leen génn ñoom kenn ku nekk daal wane sa bopp ngay def nee na loolu mooy borom xel yu tuuti yeeku réew loolu lépp nag ay gàllankoor la ci wàllu euh, nafsiya mu am beneen gàllankoor boo xam ne ci wàllu xel la mooy rek réere réere ndigali lislaam yi cop valeur diine nga xam ne fa lislaam joxoñ duñ fa duñ fa jaar suñu mbokkoo ak suñu xaritoo tegatuñ ko ci diine waaye ñi ko teg ci intérêt loolu nag moo andi jafe-jafe yu bare bare ñàkk gee xam moom laa mujje waaye xëy na moo jëkk ñàkk gee xam ñàkk xam ak dëkkaloo ñàkk xam wàccuwaayu dëkkaloo ñàkk xam li la lislaam sant ci say dëkkaloo ak doyadal lislaam doyadal ay dëggalam loolu it jafe-jafe la loolu ci xëy la nekk loolu ci xëy la nekk ak ci yar loolu jafe-jafe kenn ñu bare bare mbokkootuñ mbokkoo boo xam dañ koy def ci diine waaye seen mbokkoo ñu koy def ci intérêt koñ bi ka nga fay gën a neexal ñaare mooy kala amal intérêt ci wàllu xaalis wala ka fa am pal wala mu am fa daraja wala ka fay naane kafe loolu nag mooy andi jafe-jafe yu bare bare bare bare mooy mooy mooy xajamal diggante yi ba nit ñi sax day mujj duñ xam fan la ñuy seen tànk moo tax nag ñu ne woon balaa ñoo jeexal waxtaan dinañ fi lim ay ponk yoo xam ne mënees na ca sukkandiku ngir suuxat ngir diggante bu boobu ay ponk yoo xam ne xëy jaar ba delloo dëkkandoo xaq ponk yooyu ba ci njëkk mooy jullit bi daa war a fexe ba jiital ndigali lislaam yi ci li aada santaane loolu mooy loolu mooy ponk bi ci njëkk ni ngay gise nit ñi nga leen di teg wàccuwaay wi nga leen di jox bàyyi ci lislaam bala nga caa bàyyi xel aada ndax boo ci bàyyi xel aada kan dañ koy tooñ dootoo ko ñu dootoo ko ñuux mukk foo toll da koy daw te lislaam daw la wula kan ne ah, bokku ngeen jaxasoo mukk ci wàllu tere te loolu it mën naa wuute digale lislaam ki ngay soxare yaakaar ne lam am dañ koy cof ci sa wërsëg ba tey bu fekkee ne jiitaloo lislaam loolu dina gën a xool seen diggante te nit lum la jege jege jege jege lu ngeen jege jege ay place muy jaaye jaaye mais du moom wërsëgam lay jël loolu jarul soxor mën ngeen a sëtaloo ay place moom muy jaaye say di jaay di am xaalis yow ngay jaay doo loolu bu ko ko jàppee du moom yàlla la du moom yàlla la wërsëg la kenn ku nekk ci yéen ñaar sa wërsëg lay def ki nga dëggal ki ngeen bokk di wut mbooloo kenn ku nekk sa wërsëg da nga ciy jëf kenn ku nekk sa wërsëg da nga ciy moo gën a yey ci bàyyi xel aada ak cosaan ndax kat aadal cosaan ni ñuy tos ni beneen ñi bokk te ni leen lislaam tos ni lislaam meeyaar bi mu am mooy inna akramakum indallahi atqaakum mbir mi it foofu yàlla la muy gis li nit ñi bokkuñu ni ñu tos ni bee ni ñu tabaxee ni ñu toftalee classé bokk te ni yàlla classé mais yàlla classé nag buñ ci sukkandikoo ñun mën nañoo rafetal bu baax a baax ñi nga xam ne ñooñu lañ fekkan dëkkandoo ñu bàyyi xel leneen mooy réew mi ñu nekk réew mu wuute la wuute nag bokkut ak juyoo ak féewaloo al bokkut ak xilaaf réew mi nekk day mujtama taadud moo xam ne ñun xam nga wuute nañ ci lépp wuute nañ ci ay waaxu wuute ci ay diine wuute ci ay tariqa loolu lépp ku ko bàyyiwul xel jàpp ne yow la nga nekk rek moo fi ne mën nga toj réew mi doo ko yëg kon ci wàllu sàmm àq dëkkaloo bàyyil xel bu baax a baax ne ñi la woon lu ne ngi lu ne ngi ci ci waaxu lu ne ngi ci ci diine lu ne ngi ci ci pare su ko defee da nga a rafetal bu baax a baax sa diggante ñoom ba kenn ku ne nga moytu di ko di ko di ko naqar boppam ko naqaral ci lam ndax wuute la wuute la rek du ak juyoo ak ixtilaaf bokk xilaaf wuute lu dagal xilaaf lu aay wuute suñ borom moo ko moo moo bindee noonu àdduna kenn ku nekk ak lam la tànnal juyoo bi nag ak teewoo nag moom suñu biir bopp la ak seytaane kon nañ ràññee na bu baax a baax ñaari diggante yooyu beneen bi te day jokkaloog boobu ah, jàpp gi nga jàpp ne li nga nekk mooy dëgg moo gën leneen loolu normal la wax jarul wax sax ndax jëf gi nga ko jëf na sëkk sëkk ndax xam nañ ne bu dul woon loolu da nga ciy bàyyi loolu dem jële ne nga jàpp ne yow sa diine ji moo gën diine jële loolu lu normal nga jàpp ne sa tarixa yi moo gën tarixa sàngam loolu normal nga jàpp ne sa sëriñ moo gën sëriñ jàmbur loolu normal waaye gën googu dàqontuu de baaxoo bu ci dafa mel na ñun bu ñuy tarti bu ñuy classé benn gën bi ci tegu mooy bon maanaam sa pareex wala sa tëri wala sa waaxu daa gën ñeneen ñi ci ñëpp nag dañoo bax dañoo bax loolu nag bi ndax ginnaaw gën am baax jàppal ne sa sëriñ moo gën sa tariqa gën sa waaxoo gën waaye ñeneen ñi baax nañ alal aqal ndax wax dëgg yàlla nag euh, bokk na ci respect sax kilifa yi nga nangul ñeneen seen baax ndax sa sëriñ daan ay yaakuusi kese wax dëgg yàlla duñu yàmbaax da moom kay nangul ñëpp baax yëkkatil ñëpp bañ kawe nga doog a jël nag sa sëriñ fekk kaw bu la neexee bu la neexee ndax loolu mooy tax mooy ak njàmbaar waaye daan ay yaafu tax te nekk njàmbaar kon daal gën gën gis na leen jàpp yi nga jàpp ne li nga tànn moo gën waroo cee ngir nagama ngir naxasaayal mbaaxu ñeneen loolu ci am solo la ndax day tax day tax doo doo ŋàññi ci rek da nga leen jàpp nit ñu baax lu mu néew néew nga jàpp leen ñu baax ko defee doo leen ngañ doo baat bi liñ tubaab wax ne il kulluhum xataan ala xawaabi du baat booy ñoom ñëpp ñu ngi ci ñu ngi ci yow nag da ngay jàpp loolu moom loolu moom lu normal la benn borom xam-xam wax ne ra'yi xawaabul yaxtamilu al xata li ma jàppal sama bopp muy sama xalaat moom laa gëm de waaye nag jàpp naa ne juumte mën na ci jumte mën na ci am ra'yi tawaabun yaxtamilu xata wa ra'yu gayri xata'un yaxtamilu tawaab keneen bi jàpp gi ma jàpp ne nekkul ci dëgg moom rek la mën a jàpp ndax bu dul woon loolu ma dem fekk waaye nag jàpp man naa jàppaale nag mën naa am moom itam mi ngi gànnaa yooyu dara ci dëgg mi ngi loolu ñu koy bàyyi xel ñu koy bàyyi ba tey bu dee ci ñeneen ñi ñu bokkalul diine ñu bàyyi xel mabda bu am solo muy mabda mu daaraa mu daaraa laali soog ñoom maslaak ñoom te loolu Sëñ Tuubaa leeral na ko ay yoon yoon radiyallahu anhu naan euh, mu mooy nga fexe ba gërëmloo nit ki te suñ borom du mel di fexe ba gërëm loo nit ñu la seqal te suñu borom du mer loolu mooy mu daal loolu nag yomb na yomb na ci ki nga bokkalul diine ki nga bokkalul waago ki nga bokkul tariqa kenn ku nekk la ngeen bokkale waxtaanee ci bu la nga xam ne leer naa leen ne boo ko tuddee ab wuute lay indi seen diggante ak ku féewaloo bu ko tudd am na lu bare ba li ngeen bokk ëpp li leen wuutale sëñ bi nag doon wax bu leen naan in aratum an la tuqaatilu ahadan fanzuru ila qawlihi taala inna alladina amanu والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة nee na ku jàpp ci bu ngeen bëggee bañ a xuloo kenn bañ a am ak kenn xaar ma yàlla ak diggante xool leen li suñ borom la suñ borom nee na jullit yi nga xam ne dañoo gëm ak ñi nga xam ne dañoo bokkaay muy mushrikuun jullit yi gëm ak yahuud yi ak ñi dara ñoo xam ne ay atel gëmul dara gëmul benn diine ak chrétien ak majuus yi ak yi bokkaale suñu borom ñooñu ñëpp yàlla mi leen bind cëre leen loolu dina leen àtte yow ma la yàlla dañ tubaa neen ku jàpp ci loolu doo xuloo kenn doo am ak kenn xaam yàlla kon mu daara lu yomba la kenn ku nekk rek li ngeen seq bu ñu bokkul diine mbiru diine tepp leen ko waxtaan leen ci nit yi mais bu ngeen duggee ci diine pas-pasal ban yonentee gën a kan mooy kan moo ci gën a loolu bu ngeen ci génn lépp luy diine génne leen seen waxtaan ndax bu ngeen ci juboo bu ngeen ci doon juboo bokk diine kon seet li ngeen bokk ngeen waxtaan ba tey ci biir sàmmonteeg àq dëkkandoo war nañoo bàyyi xel li ñuy tudde al furuq al fardiya bayna al jiiraan ñépp bokk ñu yem bu ñëpp yem de am ñu xeb seen jëf ku nekk lay keneen am ci ay borom xam-xam am ci ay mag am ci ay xale am ci ay xarit am ci ay samba boy am ci am ci am ci kenn ku nekk ndax ñun ñëpp da leen amee benn affaire borom xam-xam bi nañ ko amee ak sëriñ mooy nga jox ko ci rek màggal war naa gone gi cër bi ñu ko mooy nga yaram tariqatul adabi rahmatus saghir kat abi wal ummi wa tawqirul kabir saxar gi mottale kóllëre loolu nga ko amee dëkkandoo yi am na ci koo xam ne ubbil ko sa kanam doy na ko sëkk ak ah, maanaam boo ubbilee sa kanam rek sàkkootu leneen doy na ko doy am na ci wax koo xam ne at mi boo ko ci boo ci demee këram benn yoon sant na sant na am na ci koo xam ne weer boo demee këram benn yoon sant na am demul këram amul problème moom daal boo dajee moom rek nag ubbil sa kanam jox ko am na ci xam ne nag li soxla ci yow bu la suñ borom a jox yitte ji bëgg mënoo kon ñooñu ñëpp kenn ku nekk dafa am cër boo ko amee kenn ku nekk dafa am cër boo ko amee boo leen bëggee boole ñoom ñëpp rek ndax boo amoon ñaari dëkkandoo kii ñàkk kii woomal rek boo leen bëggee jox benn cër du mën a du mën a yem bi ci def mooy yonente bi daf ne laa taxqiranna min al maaruf shay'an walaw an talqa axaaka bi wajhin talib aw kama qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam bul xeeb dara ci lu baax bul xeeb dara ci lu baax bul ci xeeb dara ndax aw ferñeent xeeb ferñeent bu lakk sataatal baax romb nit bañ koo nuyu donc mën naa yàqu sa diggante sa dëkkul mu daal day dëkkalul foo dëkkul ne da nga ñàkk yitte amoo pëstéef koo romb doog a nuyu day ñëw ba wala bu lay nuyu bakkan la lay nuyoo yooyu yëpp bàyyi ko xel bul xel dara ci lu baax bul xel dara ci lu baax koo ci koo ci xam ne sax yàlla dogal na dund leen ci benn barab boo toogee ba ci kanam bu la neexee mën ngaa toog woo ko wala nga yónnee ko message loolu lépp day firndeel rek ne am nga yitte am nga pasteef bi sa dëkkandoo di xaar beneen ponk bi mooy na nga fexe ba te loolu mooy jokkaloo li wax léegi fexe ba tey dëkkandoo wóolu la lu am solo fexe ba tey dëkkandoo wóolu ba lépp luy ñaaw njort nga soreel ko sa diggante si dëkkandoo loolu am solo loolu am solo ba tey bokk na ci li nga xam ne ponk bokk na ci ponk yi ñu war a wax te muy rafetal ab dëkkandoo nga fexe ba tàggat sa bakkan ba yéene nit ñi lu baax di waxal nit ñi lu baax di defal nit ñi lu baax ndax li wala fi naan yéene néeg la boroma jema am sëñ tubaa daa wax lu mel noonu sëñ tubaa nee na assalaamatu kulluha fi niyati alxayri wa qawlihi wa fi'lihi nee na mucc lépp mi ngi ci lii mooy yéene lu baax wax lu baax def lu baax def lu baax lii fi neen na yéene néeg la borom a jee borom a fanaan dañ tubaa neen ku yéene lu baax wala mu wax ko wala mu defal ko ku baax ñoom ñaar ñooy bokk lu baax ndax lu baax la fam bawoo am na fa wàccuwaay waaye fam jëm am na fa fu kon lu baax lu jóge yow ndax danaa baax bu demee ca ku baax la dina fa am fu mu kon yéen ñaar ñu yéen lu baax kon yéen a néeg la borom a ci fanaan nee na ku def ku yéen a ku yéen a ab sabaan wala mu wax sabaan wala mu def sabaan ku baax nee na sabaan booba day dellu ci kaw door wow rek wow day dellu ci kaw ndax fa mu jëm amu fa fu mu dal ndax foofa lu baax la lu baaxul du fa wàcc lu baaxul du fa wàcc nee na ku jël aw yiw jëmale ko ci ku bon nee na yiw boobu day dellu ci yow ndax fa mu jëm amu fa fu mu fa fu taxaw moo tax day dellu ci yow nee na ku bon nag bu yéenee lu bon ku bon nee na ñoom ñaar ñëppay bokk am lu bon ndax fa mu am na fa fu mu fa fa fa mu jëm kon loolu mooy daal na nag in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha daal di jàng aaya boobu lu ngeen def ci lu baax seen bopp ngeen ko defal waaye lu ngeen def ci lu bon seen bopp ngeen ko def seen bopp ngeen ko def kon loolu mooy yéene leen la borom ci fanaan kon nañu fexe ba ñuy dëkkal ñu leen di yéene lu baax. lii tënk loolu lépp nag mooy ay tomb yoo xam ne Sëriñ Tuubaa daf koo mos a tombal taalibe ci njare di leen jàngal rafetal ak dëkkandoo ak sax rafetal ci biir mbokk yi subhaanallah dafa mos a tomb ci njare tomb ay tomb ne leen ñeent a ngi nii ñoo xam ne kenn ku ñoom ñett dafa war ci ñoom ñeent a ngi nii ñoo xam ne kenn ku nekk ci ñoom ñett dafa war ci moom yàlla sa borom sa mbokkum jegeñaane sa mbokkum taalibe ak sa mbokkum dëkkandoo nee na ñeent ñi kenn ku nekk ñett war na la ci moom nee yàlla sa borom lu mu digle defal lu mu tere baal lu mu dogal na la neex yàlla sa borom lu mu digle defal lu mu tere baal lu mu digle na la neex lu mu dogal na la neex nee na sa mbokkum laqara mooy sa mbokkum jegeñaale bokk leen pexe bokk yéene bokk alal sa mbokkum laqara bokk leen pexe bokk yéene bokk alal nee na sa mbokkum taalibe na ngeen di soppante di wóolante di dimbalante sa mbokkum taalibe te buñ ne taalibe mën nañ cee dugalale ñëpp ñi bokkal parce que l'islam mën nañ cee dugal ñëpp ñu bokkal pas-pas lislaam ñooñu ñëpp li ñu war am ñoom mooy ñu soppante wóolante dimbalante nee na jàmbur bi nga dëkkal dëkkandoo sa mbokkum dëkkandoo bul ko yàq bul ko bañ bul ko xeeb bul ko yàq bul ko bañ bul ko xeeb loolu la Sëriñ Tuubaa jàngale woon ci dëkkandoo gi te loolu la ñuy tëjee waxtaan di wane ne ginnaaw xamee dëkkandoo xam wàccuwaay lu am ci lislaam xam xaq yi ko lislaam sédd xam mag ñu baax ni li ñu bàyyi ci ndono loo xam ne mën naa sàmm dëkkandoo ak gàllankoor yi nga xam ne aada mi ngi koy bëgg xajamal ci biir dëkkandoo bi li nu wax léegi mooy suñu yëngtu yépp ñu jëmale ko ba ci yar njaboot gi ci ñu jox dëkkandoo yi seeni cër naw leen nawloo leen loolu nag jarul jàngi téere ndax kenn ku nekk ci sa njaboot sa melokaan comportement ma ngay yar sa njaboot ci loo yëgu bu ñuy toog ci yow di dégg ngay xas say dëkkandoo noona la ñuy waaye bu ñuy toog di dégg ci yow lu rafet rek jëm ci say dëkkandoo loolu mooy lañu yaru kon yar bi jëru tax ubbi téere waaye comportement la ak jikko nañu fexe ba même melo melokaan woo ne dina tax njaboot yi mën a fonk dëkkandoo yi te lépp luy xajamal ak dëkkandoo ñu sori ko loolu daal mooy lenn ci liñ ñëwoon ngir séddoo ko ak yéen di jégalu bu baax nag ci gàttañ bi ak ñàkk leer ak ñàkk lépp lu baax ci waxtaan wi yàlla la lépp lu ci dëng man la man rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa sallallahu wa muhammad wa alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëriñ Abdul Ahad Lo ci tomb bu am solo nga xamante ne baax ngañ ko tey te tomb bu am solo ci képp koo xamante ne ab jullit nga mën na maa sax ne képp koo xamante ne doomu aadama nga rawatina rek ab jullit waxtaan wi matale na leer na li nga ci war andi lépp kon nag ci sunu muassasatul wafa'i bi xuququl iman ñi ngi ñaan yàlla fay la gën jaarati di fay guddal sa fan yokk sa xam-xam ba li nga yéene lépp ci lu baax yàlla may la ko nga àggale ko fu kaw kon am na ay mbokk yoo xamante ne sax bëggoon nañoo def ay taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane ngir am bu mu am solo ak yaatu bu yaatu waaye nag waxtu yi moo ñu xaw a jot ba yaakaar naa loolu fi xaw a xaj ndax ñi nga xamante ne ñoo mingoo tontu laaj yi nga xamante ne moo aju wàllu ginnaaw ba ñu ko gëstoo ba mu nekk lu wër ñu jaarale ko ci beneen ko war a jaarale yépp dafa am ay laaj yoo xamante ne war nañ ci doon tey te tamit laaj yi aju ci waxtaan wi xaw naa bari ba tax na dañuy jox ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj yu fépp yi su ko defee ñu ñëw ci laaj bu buñ ci tontoo ba noppi incha allah ñu ñëw ci nag laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan yi nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane أعوذ بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته وخير خديمه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam kii mu ne day laaj ndax nit mën naa jàng xasida mën nay jàng xasida ba àgg fa góor yàlla àgg mën fa tasawuf fa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu laaj boobu mel na ni sëñ bi ci boppam moo ko tontul boppam ndax kuy jàng xasida li yanqaala min man billadi rumtuhu man na أجتمع توصل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى te bay boobu kon lam ca wax leer na nee na kuy jàng xasidaam te di ko sellal da nga am àgg ca yàlla ci lu weet ak coono ya nga xam ne moom la ñooñu daan toggoon ba léegi wax na feneen ne kitaabati baaxat siyooxa tarbiya wa kulla xayrin wa siyooxa tarxiya soxna qatti yuwassilu man yuridu tarbiya li rabbihi wa man yuridu tarxiya ak yeneen bayit yu bare bari yoo xam ne luy tegtale tegtal bu leer na xasida na loolu la wallahu aalam kii mu ne kii woor di wan na ay jëflitam ndax waram dana baax waaye déedéet woor di wan na jëflitam teewul kooram baax na insha maanaam jàpp sopp nan ñu defee ko ci barab bu laab barab boo xam ne laabu sib nañ ko fa jàppe ba léegi su fekkee laab na waaye dañ koo waajal ngir sobe moom itam sib nañ ko fa jàpp ko fa moom itam bokk na ci barab yu mel noonu nga ne léeg-léeg sobe am fa tax jàppoo fa dagan waaye sib nañ ko ki mu ne koo xam ne dafa doon julli def li waral sujjoot xabla salaam mu fàtte ko ba sëlmal nan lay def maanaam su fekkee bi mu ko fàttee yàggut mu fàttalit ko kon da koy sujjoot rek mu daal di mat su fekkee da koo yéex a nag wala mu dem ba génn jàkka ja ñu xool ba xam lan moo waraloon sujjoot ba su dee benn sunna la wala muy ñaari sunna jërul mu koy sujjoot te julli baax na su fekkee ñetti sunna la baamu ëpp ko julli ga yàqu na da koy baamuwaat kii mu ne fukk ñi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day na bégale woon àjjana ci waxtu ñuy dund ñooy ñan yonente bi waxoon seen àjjana fekk ñuy dund bari na lool mën na téeméer sax waaye fukk ni ci gën a siiw ñu koy tudde al asratul mubassaratu bil janna mooy abu bakrin siddiq umar ibnu alxataab usman ibnu affan ali ibnu abi talibin ak said ibnu saydin saad ibnu abi waqaas abu hubaylata ibnul jarrah ak abdurahman ibnu awf attalaa zubayr ibnul awaam ki mu ne xam ne waxtu julli daf koo fekk ci biir avion mu julli fa ndax su wàccee day baa julli la wala déedéet su fekkee bi mu wàcc fekk waxtu wa jeex tàkk jërul muy julli la su fekkee nag bi mu wàcc fekk na waxtoom julli woon waxtoom jàllagut mën na koo baamuwaat waaye it baamu bi ak sopp rek ki mu ne ndax hadiya des na ko sañ a jëfandikoo am li ci war mooy dugal ko ci yoon yàlla rek hadiya bu dee kin ko jox ku ko yeyoo la wala nga xam ne joxuñu ko ngir jëmmam ngir yeneen jëmm moo tax ñu jox ko ko muy ku bokk ci sëriñ Tuubaa ñu jox ko ko ngir sëriñ kon benn daal muy koo xam ne dafa def lu tax ñu jox ko ko da koo yeyoo wala nga xam ne joxuñu ko ngir jëmmam ngir keneen moo tax ñu jox ko ko dagan na ci moom mu jëfandikoo ko waaye nag sañu koo jëfandikoo ci lu xaraam tey wax na ne bu ko jëfandikoo ci lu xaraam ak ko joxoon ak xolam ci lu xaraam rek lay nekk su ko jëfandikoo ci lu baax ak ko joxoon ab xolam ci lu baax rek lay kii mu ne lan mooy gis-gisu lislaam ci waajur yi nga xam ne naqar naqar xat xat xat-xat yi jamono def leen a lorloo ba ñuy génne seen doom seen kër seen njaboot bu jigéen ñu di génne seen kër ba ñuy dem di ci di jaay seen bopp mbaa yu mel noonu loolu lan ma ci gis-gis lislaam maanaam nag ak ñàkk wala naqar jamono lu tax mu daggan ci waajur mu bàyyi doomam muy def mooy yàlla yu mel noonu ndax jëmmi mooy yàlla boobu muy njaaloo dagganul ci euh, ka xam ne moom lañ bàyyi mu koy def muy xale ba dana ci am bàkkar ña nga xam ne ñoo ko bàyyi muy def it ci am bàkkar ñu may ay kayit ñuy def lu mel noonu it amuñu droit ci may leen kayit ñuy def lu yàlla xaraamal ki mu ndax sañ na ma sukk sama soxna ci benn bool di lekk ak keneen koo xam ne du xaraamanteem keneen koo xam ne du xaraamante soxna waaw lu mel noonu day liñ ci euh, mat a mooy rek soxna sa ñàkk muur aw yaramam nga xam ne araamante kadul ab araamanteem dana gis ci moom lu mu war a gis waaye ku ci loolu amut nga xam ne fi mu a sàng bépp sàng na ko kël ab araamanteem du gis ci moom dara lu mu war a gis ginnaaw moom ñàkkeel na leen rek ndagal na mën nañoo bokk waaw ginnaaw ñetteel na leen moom mii borom këram rek loolu baaxul baax ki mu ne koo xam ne suñu borom daf koo nattoo ak lombañ maanaam ay cëram matut ndax dana mën a jiite julli ci jàkka wala ndax dana mën a jiite sax ay moroomam ci kër ga wala waaw su fekkee daa am cër bu manqué ci moom léegi ay tànkam tax na mënta wala nga xam ne dafa lu mënta wax kon keneen koo xam ne loolu dana la araam na mu jiite la ndax koo xam ne mënut mënut foog ci julli daga na mu jiite ku man koo keer waaye daga na mu jiite ku mel ni moom léegi kullu mën naa jiite kullu ni moom koo xam ne mën ta taxaw ay tànkam baaxu mën naa jiite ku mel ni moom mën ta jiite nag ku melut ni moom keneen daal mooy ki nga xam ne moom mën ta jiite ku mel ni moom mën ta jiite ku melut ni moom muy koo xam ne dem na ba nga xam ne junj dong la man koo xam ne loolu na ba junj dong la man moom mënta jiite sax keneen ki nga xam ne junj dong la man waaye ku dul kooku mën naa jiite ku mel ni moom waaye mënula jiite ku mel ni moom kii mu koo xam ne dafa def bàkkaar xëy na wala dafa def ak ma yàlla ndax nit ñi war nañ cee dëgg sukkandiku ji toog di ko wax lu ko neex di ko jëw di ko wax lu ko fekk lu mu fekkewul ginnaawam koo xam ne suñu borom daf ko dénk ñeenti soxna mu jàng ca kenn ka ba génne ko yóbbu ko mel ne Europe mbaa mel noonu nit ñi nag di waxtaane loolu ne fekke wu maanaam nag jaww bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi ta woyof lool yomb am na ay benn benn masala yoo xam ne daan ko seetee ne ku def lu mel noona jëw ko du tax ñu tudde ko jëw mel ni toppkatu bidaa wala mel ni kuy def mooy yàlla dañu ko fesal waaye loolu day masala yoo xam ne yomb ci ñëpp ñu xàmmee ko ka koy def man koo ràññee ci yéeneem ne ngir yàlla kese laaj jublu xaw moo tax lu man de am moom maytu jëw lépp lépp fi jëw bañ naan jëw gee may nañ ma ko may ñu ma ko moo tane bàyyi benn yoon rek ki nga xam ne moom la wax nag ne moo def lu mel noonu mooy ñeenti soxnaam mu jéng farak kenn li ko war moom mi ko xam mooy mu laabiire ko xamal ko ne def na lu yàlla araamal te mën naa am merum yàlla fekk ko ca mën na caa amee mbugal ëllëg waaye lu tax mu dagal ñu di ko ko jawee kii mu ne damay laaj promotion yi nga xam ne dañu koy def société yi ne ci biir réew ne société téléphone yi fi nekk di def bis boo xam ne boo jëndee mille francs ñu defal la ko deux mille wala cinq cent defal la ko mille mu laaj ba xam loolu ndax dagan na boole maanaam su fekkee borom société ba ci jëm boppam ñoom dagan li ci xaw a lépp tuuti daal mooy su fekkee daa xaw a mel ni yeneen loterie yi nga xam ne alali jàmbur la ñuy mel ni bu ca téeméer bokkee kenn ka mooy gañe ñu jël juróom juróom juróom-ñeent yi gañewul ñëpp nag seen wàll jox la ko yow mi gañ lu mel noonu am bu ci amee dagan waaye bu dee loolu amu ci nga ñoom la soob juróom-ñetti malaaka yi ne ñoo yanu ñooñ sëñ bi tudd na leen ci muy amma alladina yaxmiluuna alasa aadduhum xaaun wa qiila albatta fadat wa yaailu wadat fa yaailu wa shat fa yaailu wa atma yaailu wa kamka yaailu wa samka yaailu wa sasma yaailu wa zanja yaailu xaamisuha laysa yamuutu abada xatta yara wasata aljinaani almaqmada juróom ñett ñoo ñu ma tudd muy dak fayaa ilu ak dak wayaa ilu ak xat wayaa ilu ak xaq mayaa ilu ak kam kayaa ilu ak sam kayaa ilu ak sas mayaa ilu ak sën jayaa ilu ñooñu nee na ñoo yem arab mu ku wattu seenu wala ku wattu bayit yi dana gis këram ci aljana ne ñan mooy ñan nga xam ne ñoo fi njëkk a wuutu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw fi jógee ak lan mooy diiru xilaafa gi ñu ko fi wuutu ñeent ki ci njëkk mooy Abu Bakrin as ñaari at ki ci mooy Umar ibn al-Khattab na ko fukki at ki ci mooy Usman ibnu Affan wuutu na ko fukki at ak ñaar ki ci mooy Ali ibnu Abi Talibin wuutu na ko juróom at rahmatullahi wa barakaatu roofaa ñoom ñëpp ñu ngi lay la sant sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di ñaan sunu borom mu guddal saw fan wéral sa yaram bàyyilaat sam xel bu baax te di la wax ni liñ doon séentu ci waxtaan wi am nañ ci lu kawe kawe tomb bi ni nga na ko jàngatalee am nañ ci lu kawe kawe wax diggal képp fi toog rek dolliku nga ci bu baax di fàttali mbokk yi ni bu subaa sëñ gànn mesare maxtaab mooy ñëw waxtaan ak ñun ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba ñu mel ni ki borom daaru ñu mel ni mag ñi nga xam ne àndoon ak borom daaru moo seen Serigne Gana Messere Maxtaar mooy dikk waxtaan ci ak ñun bi waxtaan bi am solo lool tax na laaj yi bari na bari ko sax jàpp nañ ni waxtu wi du ko maye ngir ñu mën koo tontu kii dafay laaj mu ni ginnaaw bi mu la santee gërëm la rafet waxtaan wi mu ne ndax dagal na ci ak jullit mu sàmmoonteeg àq yi ñoo xamante ni ñoom la dëkkal te duñu ay jullit duñu ay yéefar maanaam duñu ay jullit ay yéefar maanaam jullit bu dëkkee ak ñu ay jullit ay yéefar nan la war a sàmme àq di dox diggam ak ñooñu ni ko xadis ba jàngale woon ci ñetti àq ya jullit bii di mbokk di jullit di dëkkandoo ak julit bi nga xamante ni dëkk jullit la rek waaye nekkul mbokk ak julit bi nga xamante ni nekkul bokk leen diine nan ngay rafetale sàmm sa àq diggam ak moom war gee rafetal moom yaakaar naa ginnaaw bu ñu sante mbokk yi ci laaj xëy na wane ne yitte ak intérêt bu ñu joxoon waxtaan war rafetal moom comme niñ ko junjee ci xadis boobu rek bi yonent bi di xaaj xarit yi dëkkandoo yi wax ne dëkkandoo yi am na ci ñoo xam ne ñetti àq nga leen amee am ñoo xam ne ñaar am ko xam ne nag benn àq nga amee kenn kooku nag mooy yéefar bi baati yéefar sax moo rot ci xadis waaw kaafir wala jaaru kaafir moo rot ci xadis yàlla ñi ñu wuuteel lan ñu ci sant mooy laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin képp koo xam ne daal gàllankoor ñu xeexoon donte bokk ñu di ne ah dañoo war a dañoo war a feq ak yow jàmm rek loolu la borom digle nan lañ koy defe nag mooy lépp loo xam ne mooy li ma doon wax ci almudaara di Sëriñ Tuubaa wax nee na almudaara mooy an turdiya al xalqa bima la yustaqu laa mooy lépp loo xam ne mën na leen a neex te du naqari suñu borom rek loole mën nga leen caa jokk kon même teewante ay xew bu fekkee ne xew leen lu naqari suñu borom du fa nekk wala yow la fay naqari suñu borom mën ngaa fexe ba mu ci ca wala ku ci wopp nga seeti ko ku ci soxla ndimbal sax nga ko koo ci romb nuyu ko loolu lépp ci jokku mbokku la jokku dëkkandoo la kon lépp loo xam ne daal luy indi marum borom sañ nañ koo def ak ci nga xam ne dañoo wute moom parce que loolu moom lu ñu xam ne ci diine ji jërëjëf jazakallahu mbokk mi mu ni looy digal ñi nga xam ne yàlla da leen a mën a gan ñu am loo xam ne ëpp na seenub dund ba noppi dëkk ak ñoo xam ne bu ñu añee duñu reer loo leen di dénk ci ñu war leen a bàyyi xel te la leen yàlla baaxe dénkaat bi kay xanaa suñ borom moo ko dénkaat ndax kenn ku nekk li ma ko junje sàmm ke la sa dëkkandoo ca nga ko man a dimbale te agniyaul muslimin yonente bi ba muy yónni Muaz ibnu Jabal Yaman ba mu àggee ci fonk azaka ji ba mu ko leeral nee na mooy alal la joo ne wala ab sarax la boo xam ne dañ koy jële ci agniyaahum wa turaddu ala fuqaraahum loolu kon ab cër la boo xam ne bok bokk sax ci maanaam neex naqari xaj bañ ji wala fi wax moom loolu neexaluñ ci kenn daa war a am xanaa kay lislaam amul ay taxaw foofu waaye bu lislaam amul ay taxaw képp ku am alal dëkk euh, sa azaka koy dindi jox ko jox ko jox di wax na fi amwaalihim haqqun lis-saa'il wal mahrum al mahrum kenn mënu cee génn dëkkandoo bi mënul boppam ba fi amwaalihim haqqun ma'luumun lis mahrum ba tey ay kon kooku kay euh, na am men mbokk mu baax a baax mu may dégg mu wax koo waxati ko nee bala moo am lu ko naqari mu gis borom alal ji naafila ay rakka nee na borom alal ay chèque lay naafila man dégg naa ba tey am benn mbokk bu koy wax ci ci ay jotaay yu bare bare nee borom alal du naafila ay rakka ay chèque lay naafila joxe alalam lay naafila te jaamu yàlla day sutante selon ki koy ak wàccuwaay bi mu am kon loolu daal leen lañu a junj la li ci des xam naa dañu gën a xóotal ci eh, yeneen jataay yi allah mbokk mi mu ni dafa am dëkk boo xam ne dafa yor rajo wala télévision daf koy ubbi ba mu xumb lool lool ba moom bu doon julli sax wax dëgg yàlla du teewlu ba mu war a teewlu ci julli gi du ko teewlu mu doon laaj lan la wax ci ki war a sàmm ak ak ñàkkaloo sa ci jëf ju mel noonu xam naa lay faj loola mooy bokk na ci àq yi wala bokk na ci liy rafetal ak dëkkandoo mooy di ko digal lu baax di ko teral lu bon te ku ne xam ne ne yëkkati ab rajo ak rajo wala lu ca mën a nekk nag man waxuma muxtawa lay génn ci ca mën a nekk nag ginnaaw mi ngi génne la ci moom mu dem waxtaan ak moom nag bi yaakaar naa ñu bari ci dëkkandoo koo ci koo loolu la mu taxaw ne bu ma ko waxee day mer déedéet na ko digal lu baax tere ko lu bon waaye nag ci uslub bil xikmati wal maw'izati al hasana jërëjëf jërëjëf mbokk mi mu ni ay bokk ngi nii yoo xamante ni te muy lu xew ci jamono bi su fekkee sunu borom da leen a mane gan xaj na ñoom ay mbokki dëkkandoo yoo xam ne suñu borom maneegu leen gan buñ jógee di leen jokk si ñoom euh, maanaam nañ dañuy gis ni bëgg luñ am wala bëgg wuti ci ñoom dara moo tax ñuy ñëw di leen jokk si muy laaj ñooñu loo leen di laabire ak ci wàllu islam luñ leen di mën a ñaax ngir loolee ñoom ak seen bokk yooyu amut tey ñëw fi ñoom nuñ mën a defan ci ñoom ci rafetal